mooy ñang fa dajeel sax ci fépp boo xam ne borom bi def na ngeen daje ca tàntu minaayaat wala arafaat bu ngeen demee arafaat wala ci kaaba geeg yooyu yépp nga rafetal àndandoo ak ñooñu rawatina ñi nga xam ne ñoo nga gën a takkoole waaw akbar waaw mu ne summa axraja ginnaaw gi mu daldi mooy damratu ibn rabi'a mu daldi solo bi sanadihi ci càllale man jaabir jële seyna jaabir radiyallahu anhu qaala mu ne su'ila rasulullah mu ne su ila daal dinañ lii al imaam al hafiz ibn Abdul Bar mu ngi koy wax ci kitaabuhu an-Nafis waaw di al is al is izkaar waaw bi nga xam ne ci lay sharah Muwatta al imaamu Maalik da ko def ñaari sharah at ak al istizkaar tamhiid surtout côté càllale yi ak euh, imam Malik ni mu soloowee ni mu ëndee Muwatta bi ak mursalaatam yi ak yi nga xam ne balaaghiyaatam yi yooyu yëpp leeral ko waaye teewul mu duggaale tamit al moom dafa gën a fiqwe moom Allah Allah ñaar yooyu moom boo ko amee moom ci Muwatta yow moom te plein quoi waaw léegi li la dese rek mooy nga góorgóorlu te sëgg ci nag waaw parce que yor ko rek teg ko sa bibliothèque wala sa téléphone alors ko xamoo ci dara doo ko yër loolu damay ragal kamasalil ximaari daal lay dal wal iyaazu billah akramana allah kon mu ne soloo na kon jële ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu ci sàllale mu ne yonent saa sam dañ koo laaj na ko waaw maa birul hajj waalan mooy aj gu baax ku sell gu baax qaala itaamu taam mu ne yonent saa sam ne mooy joxe ñam wa tiibul kalaam ak rafet li nga xam ne mooy Eh, eh, eh, ak kaddu xadis bi nag bon boroom xam-xam imaam al-Hasan ibn Hajar dana xadis wéeru même bu dee boroom al-Haythami mbokkam mi di boroom Majma'u Zawaa'id dana rawaahu at-Tabarani fil Awsat wa al-Haythami de mu ne at-Tabarani solo na ko ca al-Awsat waaye loolu al-imaam al ibnu hajar wax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng waaw waaw même imaamul hakim dane bi sahih la <laughs> ah al imaamu zahabi ànd moom ah? al imaam al munziri ca targhib ne affaire bi noonu la waaye eh, loolu itaamu taam wa ifsha'u salaam boobu mooy hadis boobu ñooy Seydina Jaabir dafa laaj yeneen saa sax dañ koo laaj na ko ma birrul hajj mu ne qaala it'aamu at-ta'aam wa ifshaa'u as-salaam hadis boobu dese naa wii na waaw loolu moom lool mooy liy dëgg waaw parce euh, dafa am ci sanadam muy Muhammad ibn Saabit nga xam ne boroom xam-xam yi dañoo d'accord ci ne moom dafa wéradi benn ngoo ko te loolu al imaam al-Haafiz Ibn leeral na boobu moo tax mu ne hadis bi waaw. <laughs> waaw te tamit ci sanadu imaam al hakim bi Ayyub ibn Suwayd moom waa jumhur dañ koo da'ifal waaw Yahya ibn Ma'in ne moom da doon sàccee xadiis voilà kon loolu mooy li nga xamante ne mooy liy dëgg ci mbir mi te xadiis boobu laysa laysa bi wér voilà wiru ah. léegi mu ne wa imaam al-Hamd Abdul Barr mu ne wa qaala mu ne wa dhakara ibnu Shahin mu ne al imaam ibnu Shahin tudd na bi sanadihi ci càllale mu ne qaala rajul dafa am benn waay bu wax lil Hasani wa al Hasan ibnu Yasaar ne ko yaa Abaa Sa'iid mal hajjul mabruur ne ko waaye Abu Sa'iid lan mooy al hajjul mabruur waa aj bu baax boobu mooy lan qaala an yadfa'a zaahidan fi dunya raagiban fil aaxira mu ne mooy nit ki daal di jañu mooy dem buy aji waaw mooy dem. walla yad fan waaw eh? nekk koo xam ne day dëddu àddina lépp loo xam ne du yàlla na ko dëddu raghiban nekk koo xam ne day xemmeem de képp fil aaxira la ne fa yàlla te mu dencal ko ko ëllëg kon loolu la wax eh, kanta al imaam ibn al arabi al malikiyu rahimahullah <laughs> mu ne ah, ah am na tamit lu imaamu Nawawi waxoon ci al-Majmu' eh, eh, ci kii eh, an kii aussi si si kii bi Minhaj mu ne al-asahhu al-ashharu anna xam nga ñun lim lim wax fan lañ gis ci Riyaad bi ñu mais ci al-Minhaj mu ne al-asahhu al ashharu anna al mabruura huwa alladhi laa yuxaalituhu isma loolu la imaamul xaafiz ibn Hajar ne woon lool la imaamul Nawawi daal di raja tarjiixal daal di nootal mu ne li nga xam ne moo gën a wër te gën a siiw mooy al mabruur hajjun mabruur mooy aj gi nga xam ne jaxasoowul ak moom bàkkaar mu ne ñu ngi koy jëlee ci al birr ñu ne al birr mooy huwa taa'ata mooy eh, eh, topp yàlla topp wa qiila huwa am ñu ne al maqbuul loolu gis nañ ko. mu ne nag lii wa min alaamati alqabuli an yarji'a xayran mimma kaan wala yu'awidu al-ma'asi waaw <laughs> mu ne bokk na nag ci màndarga gis nga lii ñuy wax téye ko bu baax pour jotaay bii di ñëw pour jotaay bii di ñëw insha allah jàppal lii ñoom imaamu An-Nawawi ba léegi mabruur moy lan waaw taarif bi nga xam ne moom la ci imaamu An-Nawawi teg man xajja falam yarfus walam yafsuq rajaa ka yawmi waladatu umma xadis boobu képp koo xam ne añ nga defoo fa waxi kàccoorte ci wàllu sëy waaye déggiwoo borne yi dépassé def yu wat génn gaam génn topp kooku day dellu comme si na ko yaayam jure woon mooy day set wecc ci ay bàkkaar léegi fàttalekul ca gannaaw jamono yële ñu la doon wax ne la esprit bi nga xam ne ñenn ñi te keroog ab loolu sax li gënoon tax ma ci ma taxawoon ci mooy suñu sëriñ radiyallahu anhu dañu doon wax naan gaa yi eh, boo gisee politiciens yi eh, ñu mën a eh, Cheikh Muhammadul Mustafa radiyallahu anhu mu ne bu mu naan boo gisee politiciens yi yenn ñu man ko def mooy bu ñu nekkee yoree nguur gi gis ñi rey ay bakkan def lu leen neex ba pare mais dessiner ay dundu tëj ñii ñii ñu fëkk seeni bët lu nekk daal mooy ñi mooy ngeen xame rek ba pare nga gis leen mel ni affaire bi touché leen mu naan maa ngi comprendre affaire bi en fait fan la jóge parce que am na ku ma doon wax ne mooy que ni ñoom dañu jàpp ne daa am bon gars yi leen koy wax que bu ngeen lépp lu ngeen def ci yooyu il suffit nga dem Makka. boo demee aj wala umra comme que tamit nañ gis umra ci kanam yeneen saa saam di wax naan umra ba umra <laughs> ah, al umratu ila al umra te moo moo tegu ci hadis man man hajja falam yarfu kaffaratu lima baynahuma day far bakkaar yi nekk diggante ñaari ñaari umra yooyu mooy yow diggante bi tojaale ya nga jege yépp boo ñëwee umra lépp effacé ko na ñu jàpp ne ñoom sont clean buñ demee Makka daal de façon am nañ ko àllarba yi dañuy jël dem Makka. moo tax moins de moo moo tax moins de nga gis leen fa ñu ñu ne mu ngi euh, diw euh, umra na mu ngi umra waaw rawatina nag ci koor gi moins de ñu jël benn benn jour daal di agsi waaw ñu ne premier ministre nangam wala ministre sangam walla kii sangam ñëw na ministre de l'intérieur waaw ñëw xam umra moom simple na waaw moo gën a simple kaay leen ñu simple umra lépp lu umra moo la gën a simple <laughs> waaw léegi ñu ñëw doon seen umra daal di demaat continuer mel ni dara xewul loolu boo déggee lii boroom xam-xam yi di wax di nga xam ni képp ku yor état boobu yow de toute façon sax xaj loolu min alamati adamul qabul ah, hajjaka wa umratik loolu daa bokk ci mandarga yu wane yow sax ak sa umra tous lañ ci nanguwoon waaw kay imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa min alamatil qabul bokk na ci mandarga yi wane na xaj ji ajun ajun mabruur la bu ñu nangu la mooy lan an yergien waa ji dellu jóge dëkkam jóge Makka dellu dëkkam xayran nekk ku gën min maakaana lam ne woon yow mooy na nga woon tojaange ya nga ne woon ba nga jógee sa aj ga wala umra ja mu ci lu baax mais nga ñëw dina continuer loolu lay wane ne yow dërë la la inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar borom bi waxul lool borom bi nee na julli da day tere fahsha'i munkar yi mais bu dee yow sa julli yi loolu terewu na ko duñ la ne bàyyil de mais àgg goo kon nag boo jàppee ne yow àgg nga te jullikat yu mag ya mooy yaa ngi nax sa bopp voilà kon wa min alamati al qabul wa min alamati al qabul bokk na ci mandarga yi nga xam ne ñooy mandargay nangu mooy lan an yarja waa ji dellu si xayran kaana lu gën li nga xam ne moom la nekk woon wala yu'awidul ma'asi beneen condition te du delluwaat ca bàkkaar yam ne woon wala <laughs> kon nag mu ngi kon nag mu ngi nii voilà waaw al karta léegi bon ñu abu bakr ibn al arabi al maliki rahimahullah mu ne huwa alladhi la ma'siyata ba'dahu waaw waaw mu ne hajjun mabruur daal lenn la mooy loo xamante ne nii amul ak bakkaar gooy nekkewaat bi ko dikke ginnaaw ba nga ko defee ba pare voilà te lii la mooy non seulement jamono ja koy def mais boo pare mu topp la lii mooy hajjun mabruur képp nag ko def lii kooku kay raja'a ka yawmi waladatu umma allah kon mbir maa ngi noonu waaw lii mooy hajjun mabruur kon yeneen timay saa saam ne boole ko placé ko ne hajjun mabruur de mooy ñetteel position léegi bon pour tëj fii am na benn affaire boo xam ne mu gàtt lañ ci wax al imaamu euh, al haafiz an-Nawawi alhamdulillah daal dina ci étalé wu ci al majmuu non non pas al majmuu ci euh, li nga xam ne mooy al-Minhaj sharh Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mooy fii lañu gis ne saa sam neen dañ koo laaj ayul amali afdal ban jëf moo gën mu ne imaanum billahi wa rasulihi ah mu ne ngëm ngëm yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa ñu ne ko summa maada bu ci tegu mu ne al jihaadu fi sabilillah jihaad ci yoonu yàlla mu ne lii benn xadis la mais am na yeneen xadis yoo xam ne wa fi xadis ibn te yooyu imaam da a tegale xoolal ñu wax la ko li imaamu Nawawi di wax xam nga xadis bi dañ ne dañ koo laaj ban jëf moo gën mu ne imaanum billah bu ci tegu mu ne jihaadum fi ci yoonu yàlla xadis sayna Abu Zar mu ne qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam te xadis yi ni ko imaam Muslim laa la koy waxe comme ça bu simple boo demee kitaabul iman baabul imaani billah afdalul a'mal te noonu la ko imaamu Nawawi parce que xadiis yooyu la doon saraafoo mu ne te boo seetloo xadiis Seydina Abu Zarr Jundub ibn Junaada li gën a siiw mu ne qultu damaa wax ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal billah wal jihaadu fi sabiilihi xam nga ñaar yi so mooy benn la waaw yàlla ak jihaad ci yoonam. nee na qultu ayu riqaabi afdal boobu mo moo laajal riqaab waaye fii liñ soxla mooy boo si ñaari xadiis yooyu mooy bu Seydina Abu Hurayra bi ak bii jë mooy imaanu billah ak jihaad benn léegi mu ne beneen xadiis bi mooy xadiis Seydina Ibnu Mas'ud Abdallah mu ne sa'altu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal mu ne damaa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ban ci jëf yi moo gën mu ne ma qaala as-salaatu li waqtihaa julli ci jàll benn waxtoom wala ci waxtoom ah. xam nga fi ñu jóge ñaari ñu jóge imaanu billahi wa ak jihad doot boo fa julli loolu la lay wax ne la kon gis nga différence bi fii ah ba pare imaamul ah, ah, ah, ibnu Mas'ud imam an-Nawawi tego euh, Muslim tegoon ci mu ne moom ibnu Mas'ud mu ne qultu ya nabiyallah ayyul a'mali aqrabu ila al-janna qala as ala mawaqitiha mu man damaa laaj léegi mu ne damaa laaj yonent alayhi salaatu wasalaam ne ko waa yonent saa salaam ban jëf ci jëf yi moo gën a jege àjjana qaala mu ne ma salaatu julli ala mawaqitiha ci ay waxtoom qultu wa maza ya nabiyallah wa après ba ak ban mu ne ma sallallahu alayhi wasallam birrul walidayni ah jë mooy baaxe ci say jëmale ci ñaari waajur kultu wa ma za ya nabiyallah waa bu ci tegu yow euh, euh, ndawal yàlla saa saa mu indi loolu indi al jihadu fi sabilillah gis nga kon position jihad fii euh, hadith bii ñu nekk Seyna Abu Hurayra deuxième position bii nii ñu gis fii Seyna Ibn Mas'ud ñetteel position hein kon lii nii la la imaamu Nawawi nag di wax waaw imaamu Nawawi lii lay wax ne nag mooy dan ngay dégg waa xadiis yi yëpp loolu la lay wax mu ne la euh, bon dañuy tënk li mu wax euh, moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi mu ne wa qad istushkila euh, mu ne wa qad istushkila mu ne faqad istashkala al-jam'u baynahuma mooy baynahuma mooy façon yu mel nii quoi yi ñu wax nii ah ni la lënt lënt nañ leen leen di boole ci succession bi yoneen saa salaam def ci hadis yi ni mu wutee hein mu ne sax indi leen mu ne te bokk na ci wa fi wa fi hadis abi Musa wa Abdullah ibn Amr hadis sayna Abu Musa wa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu mu ne ayyul muslimina xayr yoneen saa salaam ne ko wer ci woy wommat wi moo gën mu ne man salimal muslimuna min lisaani wa yadihi mooy jullit bi nga xam ne way wommatu yi ni moom dañoo mucc ci ayu làmmiñam ak loxoom mu ne waqad wa sahha fi hadiisi Usmaan te wér na ci hadiis Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan mu ne xayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allama ki gën ci yéen mooy ki jàngal Qur'aan te di ko xamale di ko jëfe te di ko xamle mu ne wa amsaalu hada fi saxiixi kasiira mu ne misaal yu mel nii nga xam ne bu boobaa dinga ne waa ji nan lañu koy dajale lu bari la ci saxiix mu ne waaye waxtalafa al ulamaa looloo tax boroom xam-xam yi wute fil jami baynaha nan la ñuy boolee yu mel nii. mu ne fa zakara al imaam al jaliil abu abdillah al halimi al shaafi'i an shaykhihi al imaam al allaama al mutqin abu bakr al qaffaal al shaafi al kabiir al shaasi al kabiir wa huwa ghayru al qaffaal al saghiir al marwazi al madhkuur fi kutub fi kutubi mutaakhiri ashaabina al khuraasaniyiin waaw mu ne al sëriñ bu màgg ba imaam bu màgg ba abu abdillah al halimi nekkoon shaafi'i bokk ci suñu mbër sëb de jëlee na ci sëriñam bu màgg ba. boroom xam-xam bu rëy ba te xóotal te ragal yàlla Abu Bakr al-Qaffal ash-Shaasi mooy mu mag ma nag al-Kabir mu ne bokkul ak beneen Qaffal bu daw bil as ñaari Qaffal la al-Qaffal shaasi al-Kabir mooy bu mag ba kookoo magoon moo jiitu woon bokkul ak ki nga xam ne mooy bu ndaw bi nga xam ne moom lañ naan as-Saghir bi nga xam ne moom la suñu mbokk yi mujj ci Shaafi'i yi di tudd mu ne ñooñu bokkuñu mu ne kooku bokkul bu mag bi nag lay wax. suñu mbokku xuraasaan yu ne xafaal boobu ñu tudd kii mu ne qaala alxalimi léegi alxalimi di jële ci sëriñam boobu alxafaal alchaasi alkabir alchaasi alkabir mu ne alxalimi nee na wa kaana alxafaal a'lamu man laqiituhu min ulamaa mu ne man day lay wan ne kii waxam du waxu n'importe qui waaw bi muy tàmbalee jàng dafa yéex a dugg jàng ah. dafa tam yéex a commencé jàng mais la. pour wan la ne ay nekk fi naan man moom ma 40 ans la am 60 ans la am bon est-ce que c'est pas trop tardul voilà léegi mu ne alxalimi ne man de gis nga alxafaal man de dajew ma xaw ma kenn ku dajeel ku ko gënoon a xam ci jamonoom amul léegi alxafaal moom nan la wax ngir dajale lii rahimahullah mu ne annahu jamaa baynaha léegi alxalimi taalibin bi mooy nettalay waxam mu ne moom nii la ko dajalee bi waj hay ni ci ñaari wàllu ahaduma benn anna dalika ixtilaafu jawaabin jara ala hasbi ixtilaafi al ahwaali wal ashxaas mu ne lii yore saa sax boo gisee mu to mu wax lii fii wax fii da boo gisee su ila dañ koy laaj muy wax lii kii mu wax leneen mu ne loolu parce que ça dépend selon rek ñi nga xam ne xaalu ñu koy laaj ñan lañu day gis ne kii li gën ci yow mooy nga lii mais boo seetloo am na loo xam ne bariwul lu muy soppeeku mooy imaanum billahi wa rasul loolu moom lépp xam ne moo gën lépp parce que loolu mooy fondement yëpp mooy gëm yàlla ak yonentam alayhi salaam mooy jëfu xol boobu moo féete kaw lépp même yeneen yi nga xam ne tudd ko ci kaw loolu dañuy xam ne loolu mooy boobu bu dee jëfu xol la mais yenn yi ko bu Ibnu Mas'ud bi mu ne julli ci waxtoom loolu mooy waxul ko ne xol jëfu cër yi la doon wax ne julli ci li nga xam ne mooy waxtoom léegi kon mu ne loolu mbir mi loolu la mooy ki ñëw mu wax ko lii keneen ñëw mu wax ko lii loolu moo tax xadiis yi nga gis lii voilà waaw waaw mu ne fa innahu qad yuqaalu xayran ah xayrul ashya'i kaza mu ne man ndax man nañoo ne li gën ci mbir yi lii la wala yuraadu bi xayru jami'il ashya mu ne te jublu wuñ ci mooy gën lépp lépp lépp waaw waaw mooy min jami'il ci wàll yëpp min jami'il wujuh waaw kon loolu la mooy man nañ ne ah li gën de mooy lii alors que mooy li nga bëgg a mooy bokk na ci li gën voilà kon mu ngi nii ah mu ne wa fi jamii al ahwaali wal ashxaas bal fii xaalin duuna xaal kon boobaa mooy daa am rek lu tax nga ne lii moo gën waaw daa am lu tax nga wax ko waaye jubluwoo ci ne ci lu ñu doyal moo gën lépp waaw kon nag eh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne après moomu mu daal layele ne loolu li koy dëgëral mooy Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa ne hajjatun liman lam yahujj afdal min arba'ina ghazwa mu ne aj ki koo xam ne masul ak moo gën quarante xare mu ne wa ghazwatun kanta xare liman hajja koo xam ne aj na ba pare afdal moo gën moom mu dem xare ji moo gën min arba'ina hajja ci quarante xaj kon ñu xam ne loolu kon selon nit ci la mu ne al waju saani beneen wàll bi nga xam ne moom la al qaffal ash-shaasi ash-shaasi al-kabiir daal di dajalee mbir mi mooy annahu yajuuzu an yakuuna al-muraad min afdal al-a'maal voilà bii mu ne mooy xam nga bee dane la mooy selon ñi doon laaj la doon tontu bii nag mu ne la beneen wàll bi mooy yooyu danaan la bokk na ci gën yi mooy lii ak ñu daal di xadaf min bi mu ne loolu la comme buñ ne fulaanun aqalun naas wa afdaluhum mu ne fulaanun mu ne kon comme buñ ne fulaanun anqalu naas wa afdalu buñ ne diw moo gën a eh, am xel ci nit ñi gën leen mu ne fekk liñ ci jublu annahu min anqalihim wa afdalihim mooy bokk na ci ñi gën a am xel ak ñi leen gën waaw waaw mu ne eh, léegi mu ne comme li yoneen saa sam ne xayrukum xayrukum li ahli wa ma'lum annahu la yasiru bi dhalika xayru naas mutlaqan waaw même bu lii lu ñuy seetaat la mooy bu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam mu ne te loolu xam nañ ne nekkul ne ku gën ci këram rek ci luñ doyal moo gën ñëpp waaye loolu lu ñuy seetaat la parce que euh, ki gën ci këram ci luñ doyal moo gën ci nit ñëpp parce mbir mi mënoo gën ci lu dul da ngaa gën biir kër te yeneen saa loolu la wax ne xayrukum xayrukum li ahli li ahli voilà waaw ki gën ci yéen mooy ki gën ci këram te man maa gën ci saa njaboot kon nag mu ngi noonee kon noonu la ko al imaam al al al qaffaal ash-Shaashi rahimahullah daal di ash-Shaashi daal di defe eh, mu ngi noonu eh, eh, kon loolu léegi li nga xam ne mooy li gën a lëng insha allah moo mu ne après bon nañ wax li li li mu wax ne kii imaam al qaadi Iyaad al-Maliki wax mu ne wa zakara al-Qadi Iyad fi al-jam' baynahuma wajhayn ahaduhuma mooy bon loo xam ne moom li muy wax niru nag li nga xam ne moom la al-Qaffal ash-Shashi wax mu ne al-imam al-Qadi Iyad ibn Musa rahimahullah moom tudd na ñaari wàlla mu ne benn bi nahwa al-awwal min al-wajhayn bu niru bu mooy bi bu njëkk bi ibaalu al-Qaffal wax ne selon ñi mu doon tontu la ñu ko doon laaj alladhayni hakaynahuma qala qila mu ne ba pare mu ne nee nañ uxtilufal jawaab liftilaafil axwaal mooy bii mooy boo gisee tontu yu wute mooy selon xaalu ña ko doon laaj fa alam kullu qawmin bima ah euh, bi bima hum xaajatun ilayhi aw bima lam yakmul yakmuluhu ba'd min da'awil islam wala balaghahum ilmu mu ne kon euh, loolu euh, bon ci gàttal mooy li koy wax mooy euh, selon ku nekk rek la ka doon laaj la yore saa xam moom mii docteur xol yeeg xel yeeg li nga xamante ne ak yaram yi xam na ku nekk mu mu tontu la selon yow la gën ci yow waaw. mu ne wasaad yi ñaar annahu qaddama al jihaad li imaam al qaadi wax mu ne ñaareel bi nag kon mu njëkk beeg bu al alqafaal bi ñoo niroo rahmatullah alayhima mu ne dafa jiital jihaad ci alxaj li annahu kaana awwal al islam ndax yore saa sam bi muy wax lii njaal beenul islam la woon. wa muharabatu a'da'ihi te daa nekkoon jamono joo xam ne da doon xareek noonam yi wal jaddu ak góorgóorlu fi zaharihi waaw hmm? di góorgóorlu ah ci li nga xamante ne nii mooy feeñal ah, ah, mbiru l'islam ak jiddu waaw góorgóorlu ci feeñal ko loolu moo taxoon l'islam loo taawee jihaad moo gënoon waaw akbar ah mu ne am na saaxibu tahrir nee na moom affaire bi nekkul waju saani bi te ne summa tekkiwul ne tartib la mais loolu lépp insha allahu taala li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allah mooy li euh, al imaam al xattaal wax ash-Shaasi rahmatullah alayhi te mooy benn bi mu njëkk wax ne mbir mi selon kii laaj mais dafa am loo xamante ne ñëpp d'accord nañu moo gën mooy imaanum billahi wa rasuli loolu jëfu xol yi mooy li féete kaw te jëf yooyu jëfu cër ci la ci la ñuy ci la ñuy ci la li gën ci li ñu doyal yu xam ne yi dañ doon laaj yoneen saa saa muy tontu te Ibnu Mas'ud li ko laaj mën a ko julli ci waxtoom njaal benn waxtoom yonent bi alayhi salaam am na foo xam ne moom ci boppam moo wax kenn laaju ko wan ñu lan moo gën ci jëf yi mooy hadith sayna Thawban alladhi rawahu al-imam Ahmad Muhammad waaye na ko noonu solo na ko al imaam ibn Maaja al-Qazwiini boo demee tamit Musnad ad-Daarimi rahmatullahi alayhi bi nga ko fa fekk mu ne istaqiimu mu ne Seydina Thawbaan an-Nabawi radiyallahu ta'ala anhu di Thawbaan ibn Bujdud rahimahullah al-Qurashi Abu Abdirrahmaan al-Haashimi mawlaahum rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon jaati gën waaw moo doon ñaan ko Thawbaan an-Nabawi Allah Allah ibnu Bujudd waaw <laughs> ah ab jaam la woon buñ jàppoon yeneen saa sam daal di koy jënd lool la imaam Az-Zahabi wax waaw doon ko liggéeyal nag taxoo woon ak yeneen saa salaam ci bu nee këram ak bu tukkee waaw jële ci moom lu bari mujj gi mu ngi woon Hims fële ci tubaab yi di yàq naan Homs je <laughs> suis <laughs> Homs yi lan way Hims nga naan ak baytul maqdis waaye tamit ne woon na fi nga xam ne mooy Misra di l'Égypte voilà eh, Sawbaan mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salaat wa laa yuhaafizu 'ala al-wuduu'i illaa mu'min mu ne kon yonent bi saa saa nee istaqimu coow leen tegu leen ci li nga xamante ne moom la leen yàlla dëgg gi mu leen teg di taxawe dëgg ak njub takkook li nga xam ne mooy yoon wii borom bi tabaaraka wa taala tëralal te tegoon ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba lépp loo xam ne ay ndigal na ngeen ci takkoo lépp lu yaay tereem na ngeen ko derese waaw waaye loolu dafa nekk lu lu naqari nit matal mu ne walan toxsu walan toxsu waaye yëg leen ne manu ngeen a peeg jëf yu baax yi waaw waaw mooy xaq xaqul istiqaama foo waral bu mat sëkk loolu foo jaar jaam noo tollu toll te loolooy tax nga nekk jaam boo ko natteeg boroom bi muy jaamu rek am na défaut waaw wa ma qadarullah haqqa qadrihi da daan fépp taxawaat sa kanam nga xam ne kon walan toxsu waaw nattu ngeen yàlla dëgg-dëgg nattu ko danaan fépp taxawaat sa kanam <laughs> waaw kon nattu ngeen seen boroom dëgg-dëgg dëgg istaqimu walan toxsu manu ngeen a matal peeg yu baax yi waaye peeg yi ngeen war a defal yàlla lépp ak yu baax yi yàlla def yépp loolu du ngeen ko man waaye nag ton nag yonent bi alayhi salaam jàngal ñu tarkiiz waaye mu jàngal ñu tarkiiz mooy nit gis nga il faut pas être dispersé une personne dispersée c'est pas bien nit da ngay gis nga li ñu war a liir ci àddina bi yëpp li ñuy produire ci ay mbind par bés yow buñ la ko joxoon nga war a liir lépp sa gundu gi ci lay xaj amaana di nga diyee te doo liir li ñuy produire ci bind yëpp ci bis ci àddina bi yëpp léegi nag dama lay laaj loo xamante ne ay siècle génération génération nit ñi bind ci ci domaine yu ko dégg waaw ñii ngay bind ci gën a màgg alquran la koy firé al euh, hadith ak yooyu ñi di bind ay roman wa ci nangam ak nangam ñi di bind ci leneen ak yeneen ñi ay feedi weer ak nangam ak nangam léegi nag fu nekk léegi yow boo muusee nooy def gis nga boo boo amul méthodologie xam fi nga jëm muy sa ngërëmu borom ngay ut nga seet la la koy may nga nekk wallahi boo maytul li nga sa gund gi dina jeex fekk defa la yàlla dem bay dee naan ah! ca suuratul munaafiquun la waxoon ah rabbi lawlaa axxartanii ilaa ajalin qariib ay way borom ay way tee nga wax malakul mawti mi mu xaare ma waay waay waay borom bi xaare ma bu ma rey léegi waay laajuma sax lu yàgg na tuuti rek fa asaddaqa wa akum min as bu ko defee ma daal di dépenser sama jot ma def ko ci lu may may sa ngërëm waaye sama alal dama doon pasar pasaree ci loo xamante ne neexu la woon ma def ko ci loo xam ne moo may may sa ngërëm waaye c'est trop tard walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha borom bi nee mukk ah loolu manula nekk ku borom bi di di di di jeexe waaw benn bakkan idaa jaa bu dee na dikk na ajaluha li nga xam ne mooy ak déxe la bu jotee waaw waaw du ko yéexe sawaay l'heure c'est l'heure avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure l'heure c'est l'heure gis nga ku sa heure jotul gis nga ki gën a tëju boppam gën a tëju ci kaw suuf bokk na ci ki nga xam ne daa bëgg faat euh, euh, génn ci dund gi koo xamante ne yàlla neewul ne bésam jot na <laughs> ah waalam anna al ummata la ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al aqlam wa jaffat as suhuf Allah passeport baa ngoog <laughs> passeport bi mooy hadith bi nga xam ne moom laa tudde passeport mooy jawaazu safar de di nga sooy tukki bii ci àddina bi képp ku bëgg mucc da ngay takkook li bay saa saam jàngal mawlaana ibnu Abbaas mu nekkoon gone waaw radiyallahu ta'ala anhuma bokk na ca lam ko wax yëgal gis nga xeetu yëpp wala mbindeefu yàlla yëpp ginnaaw yàlla mbindeefa bi malaakaak jinneeg nit ak lépp bu ñu la bëggoon a ci benn mbir duñu lal mën a lor lu dul loo xam ne fekkoon na yàlla bindoon na lu njëkk ne yow boo dundee lool dina la dal ci lu metti gis nga bu tombeewul ak dëppoowul ak lu yàlla bindoon dañuy sonn ils vont se casser les seen bëñ yi dina rot damm te li ñu la bëggal ñaaw kiif googu du la ndax borom bi décrété ko woon bind ko woon ne dina la dal jeex na jeex na kon walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha borom bi dafay nawul di di di di di di di di di dund kenn kon ki gën a ëpp bopp mooy ki nga xam ne yow nga bëgg a jële ci dund gi koo xamante ne yàlla nee na nag dina dund deewagut nga ne moom dina dee <laughs> ko kenn gënu koo tëju bopp ha waaw kon yeneen saa sam ne kon coow wala lépp te xam leen ne manu ngeen a teg lépp waaye yëg leen ne anna xayra a'malikum li gën ci seen jëf yi mooy as-salaa julli wala yuhafizu tadu wattu ala al-wudu' ya ci njàpp illa mu'min waaw koo xam day sàmmoonte njàppam fu njàppam di ko defe ni ko yeneen saa sam doon defe day d'abord di teewlu loolu di teewlu jaamu yàlla gi mu doon ak setal gi muy setal ay cër mooy setal gi muy setal ay biiram ba pare saa bu jàppam tojee mu ngi bàyyi xel jàppaat di takkoom jàpp mu ne lool kenn du sàmmonteeg lool ku dul koo xam ne aji ngëm yàlla la allah waaw allahu akbar kon yonent bay saa saam fii liñ bëgg a wax mooy ginnaaw jëfu xol yi muy imaanum billah wa rasuli sallallahu alayhi xamal nañu moom loo xam ne kenn laaju ko moo ko wax mais yëg ne istaqimu walan tuhsu Allah wa'lamu anna xayra a'malikum as-salaa kon julli moo féete kaw lépp moo gën lépp jëf yépp waaw te loolu li koy wane ci sunna bari na moo tax yonent bay saa saam ne premier lu ñuy atte nit ci awwalu maa yuhaasabu alayhi al-mar'u yawma al-qiyaama as-salaat lii njëkk li ñuy peser di ko attee jaam bi yawmal qiyam mooy julli waaw bu baaxee lépp baax waaye béy bés boo xullee di yaanaa ni bu yàqoo moom mooy sa lépp yow fa nga tàmbalee di am problème di am problème bés boobu yow say problème mooy bonjour les problèmes Allahu akbar waaw inna awwala ma yuhaasabu bihi yawma al-qiyaamati min a'maalihim inna awwala ma yuhaasabu ma yuhaasabu an-naasu bihi yawma al-qiyaamati min a'maalihim as-salaat Allah waaw te gisoon nañ ko hadis boobu gisoon nañ ko mooy bi nga xam ne li njëkk lu ñuy peser ci jàmm bi yawmal qiyaam mooy julleem ñun ñëpp seen julli mu ne boroom bi danaan ci seen jëf li ñuy njëkk mooy julli ginnaaw mooy mooy jëfu cër yi jëfu xol yi moom mooy tax yow mu de toute façon ñu wax la yow sa julli mën a valable mooy gëm yàlla gëm yoneen saa salaam ci la doon wax ne borom bi danaan yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikati borom bi nga xam ne tedd na màgg na day wax malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam wa huwa a'lam te moo leen gën a xam unzuru fi salaati abdi atammaha aw naqasaha xoolal leen ma sama jëfu jaam bi ndax matal na ko wala wàññi noon na ko fa in kaanat tamma kutibat lahu tamma bu dee dañoo fekk mu mat ñu bindal ko ne mat na de borom bi wa in kaana intaqasa minha shay'a bu dee daa am dara lu ci wàññi qaala unzuru hal li abdi min tatawwu fa in kaana lahu tatawwu' qaala atimmu li 'abdii fariidatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhu al-a'maalu 'alaa dhaalikum Allah ñun lii njëkk bu dee ne mat na ñun ba doy ko mat na bu dee ne matul ñu ne xool leen naafila yam doon def ñoo tax jarul a sàggane de rawaati bi ngay def ah te ñu gisoon fi buntu rawaati bi naafilay guddi yeeg bëccëg yeeg yooyu yëpp jaru la sàggante ak yi takkaloog julli yi farata yi mu ne bu dee ne eh, loolu la matul ñu ne xool leen ndax sama jaam bi am na ay coobarew mu ne bu dee ne am na tatawwa qaalan wa atimmu li abdi am na ay ñaafile yu defoon mu ne matal la leen sama jaam faridatahu li nga xam ne mooy ay farataam min tatawwuhi ci li nga xam ne farataam yi matul matal leen ko ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, euh, coobare yi nga xam ne moom la doon coobare woo mu ne summa ginnaaw gi tuxadul a'malu ala zalikum waaw ala zakum léegi nag jëf yi nii lañ koy jàpp benn par benn jëf ju nekk ginnaaw gi mooy mu teg ci lan zakat xool ndax matoon na bu dee matul sa saraxee nga doon def waaw de suite noonu la kon yii yëpp c'était pour lan wax ne ci lu ñu doyal hein ci li ñu doyal mooy li gën mooy li nga xamante ne mooy salaatu salaatu mooy jëf ji nga xam ne ci loolu jooy mooy bi gën waaw moo la loolu euh, euh, euh, al qafaal ash ash-shafiya wax mooy li nga xam ne mooy li gën a mooy que ne selon rek eh, ku nekk rek li nga xamante ne nii moom la ne woon eh, noonu lay nekk te xadis boobu mille mille quatre-vingts lañ ko gisoon xadis bi ñu wax sànq waxoon la ah, imaam dana woon rawahu Tirmidhi ku mel ne al imaamu Abu Daawuda rahimahullahu taala daal di woon na koy solo. moom tamit te ngi woon mooy chapitre bi nga xam ne moo doon wax ne chapitre cent quatre-vingt-treize lañ ko gis woon Allah baabul amri bil muhaafaza ala salawaati al maktubaat wan nahyi al akiid wal wa'iid al shadiid fi tarkihin foofu lañ ko gis woon walillahi alhamdu wal minna kon nag ci kaw ni ma ne la ci kaw nii kon ci lañu jeexale li nga xamante ne nii mooy suñu